farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radhaa'il kon insha allahu taala kon bi sëriñ bi daanale ci jataay bii ñu génn ci la jeexale woon li nga xam ne moom la njëkk indi ci bunt ñaareelu bunt bi léegi nag mu defu pàcc fiiha di wax ba léegi ci li nga xam ne mooy caay-caay yi mooy bàkkaar yoo yële mu ne waqassama suufi waqassama suufiyu lilqismayni tilka rada ila bi gayri mayni zaahiratin baatinatin fa zaahira hiya xaraamun fatlubil mubaadara kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne waqassama daal dinay xaajale as-suufiyu ka nga xamante ne moo sell biir mooy kas fexe sellal biiram ah daldi nay xaajale nan la xaajale lil may ni ñaari xaaj tilka rada ila yoo yële caay-caay yi waaw yoo léele bàkkaar yu rëy bi xayri may ni ci loo xam ne du wax ju sutante du ay benn nar amu ci waaw noo la ko as-suufiyu daldi di ah, ñaar imaamul Yadaali radiyallahu anhu ci xaatima fi tasawuf noonee la ko waxe amaana moom la ci jublu que ne moom la naan as-suufi yu fii ndax comme que lay topp téereem bi di ko di ko na di ko di ko bi nga xam ne moom da ko nasar daf koo wasaare moom mu koy euh, euh, sëriñ bi radiyallahu anhuma di ko way moom boo demee ci xaatima fi tasawuf noonee la ko taqalee ñaar yi te tamit boroom xam-xamu suufi yi ak boroom xam-xamu islaam yi noonee tamit lañ ko dàqalee xam ne mbir yi ñaar la am na bàkkaar yoo xamante ne nii dañoo nëbbu am yoo xamante ne nii dañoo feeñ moo tax kon mu ne kon wa qassama suufiyu lil qismayni tilka rada'ila bi ghayri mayni waaw ñaar yooyee lan la ñaar yooyee mu ko mu ko mu ko mu ko xaajalee mu ne zaahiratin yenn yi dañoo feeñ ne fàng yenn bàkkaar yi waaw da dina ko leeral dina ci joxe ay misaal waaw baatinatin beneen beneen xaaj bi nag mooy yoo xam ne dañu nëbbu léegi nag muy leeral mu ne fa zaahira yi nga xam ne ñoo feeñ moom hiya ñoom xaraamun yu xaraam lañ waaw léegi nga ne ah kon de kon yu nëbbu yi kon garaawul ma ne la bul njëkkante xaaral rek waaw yow nëgëndëkul mbir yi dina leer <laughs> bul teg di bul bul tëb di conclusion waaw bul tëj te mbir jeexagul waaw kay <laughs> mahlan mahlan ruwaydan ruwaydaa waaw <laughs> léegi kon mu ne fa zaahira yi nga xam ne dañoo feeñ ci bàkkaar yi hiya xaraamun yooyu dañoo xaraama fatlu bi kon nag yow cam si yow na yow mi nam ma dem ci sa boroom sàkkul nu mu gën a gaawe almubaadara mooy gaaw jëm fan mooy ci tuub dellu ci sa boroom ci bàkkaar yu garaaw yoo yële waaw ndax dañoo xaraam te wax na la Euh, ca ca ca ca bi muy tàmbali bunt bi ñi nga xam ne ñooy làmbook bàkkaar yi lan moo leen di dal ak li leen dal nan lañ ko war a jàpp bu dee lu neex xam nañ ko mooy am jay la am pexe la bu leen borom bi di tegal léegi nag bu dee ay musiba la bu fi kenn jàpp nan lañ koo nattu kenn na ko nattuwul ay mbugal la léegi nag mu ne kon nag mu ngi noonu le kon nag yu feeñ yi dañoo xaraam gaawal gaaw sàkku gi ba borom daal di lay jéggal mu ne kon fa waajibun ala mukallafin aqal alkafufu anha xawfa rabbin naasi jël mu ne kon nag bi nga xamee lii fa waajibun lu war la ala mukallafin ci képp koo xam ne moom nekk na mu mukallaf togg nañ ko jëf majeur na aqal te muy takk te am xel tey utiliser xelam kooku lan moo ko war waxuñu 18 ans de koo xam ne majeur na togg nañ ko jëf alkafu lan moo ko war mooy fekk an haa wëllif bàkkaar yii fekk leen fexe moom ba du leen laal lan moo tax mu koy xaw fa ndax ragal rabbin naasi boroom nit ñi jal mi nga xamante ne jal la mooy màgg na loolu waywee tax mu ne jal walla mooy rabbin naas jalla jalaaluhu mi nga xam ne màgg na walla kon nag ndax ragal ko loolu war naa tax jaam bi daal di kii nga xam ne mukallaf la tey xalaat daal di jañ moytu li nga xamante ne mooy bàkkaar yoo yële ñu ne ko waa misaal mën nañ ci amum misaal ndax keroog kat daa mel ni <laughs> sawaay mii doon dafa wax naan arab yi nee nañu ah <laughs> lan <laughs> ngay nettalil rek taxaw ñuy nataal voilà arab yi nee nañu wa bil misaali yattadixu al maqaal ci li nga xamante ne mooy misaal yi ci la wax ji di gën a leere kon nag sëriñ bi radiyallahu anhu di joxe ay misaalu yi nga xam ne dañoo feeñ ay bàkkaar yu feeñ mu ne ka ghibatin namimatin wa kadhibi wa hanithil yamini wa ta'assubi wazzuuri walfasha wa ma la yaani min qawlin aw fi'lin wa ma la yughni wa sa'yi wan nadari lil haraami wa kulli ma qabuha fil kalaami wa ka mubaasharatihi bil farji aw siwaahu wa nutqa bihi aydan nahwu wal katbi was samaa'i wa isticmaalihi wa daami mithli li muslimin aw maalihi aw mithlihi kadaka hijranun lahu li ghayri haqqi shar'i fadhar kullahu wa ka ihtiqarihi wa kal ihana wa kal mudahanati wal khiyana wa kal mumakarati wal mujadala wa kulli faasidin min al muamala te foofu la bunt bi yam <laughs> kon nag <laughs> xam nga kon ñun newuñu fi ah lii lii yëpp mooy eh, yaakaaruma ne man nañu ko jeexal tey insha allahu ala ndax <laughs> eh, dese nañu dese nañu li ñu dese bariwul kon nag mu ne kon mu ngi ñu doon jox ay misaal ci yi nga xamante ne nii mooy yi mu la wax ne la feebar yi nga xamante ne ci yi nga xam ne ñooy bàkkaar yu rëy yi nga xam ne dafa feeñ ci rada ili caay-caay yi nga xam ne dafa feeñ mu nekk riibatin comme jëw waaw jëw moom suñu boroom a ko leeral waaw ayuhibbu ahadukum wax nañ ko keroog ndax kenn ci yéen ca xujuraat bëgg na ay yàqu la muy ndóof di lekk lahma axiihi der mooy suux suuxu bokkam waxoon naa la bu dee doomu aadama kenn du ne yàpp yàpp mbokkam suux waaw yàppay xaraki bàyyi ma lañ koy wax nit moom suux la ñuy wax laxma axiihi mooy suuxu mbokkam mu génn àddina mu ñëw dog bàyyi bañ suul mu ñëw dog bi lekk yéen ñépp a ko bañ kon nag mbir màngo kon ka riibatin comme jëw voilà yonent bi saa salaam leeral xaqiiqatul riiba zikru ko axaaki axaaka bi ma yakra mooy di tudd sa mbokk foo xam ne new fa te moo tax ba riiba boo riiba dañoo bokku kii mooy boo xam ne ba nga koy wax moom new fi di wax ci loo xam ne neexul ko même bu dee mu ngi ci moom loo xam ne moom bu ko fekke woon amul naan bu waay man ma ñeme ko nga naan lan man wal bu fi ne woon du ma tee wax li may wax dama naan la yow demal toog xamoo li ngay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bi ma yakra loo xam ne moom da koy metti bu ko déggee même bu dee ñeme nga ko amoo droit di ko waaw mooy lépp loo xam ne moom bu fi ne woon du ko neex rek yow nga dem di ko wax fu mu nekkul loolu mooy jëw voilà te al imam al daal na koy leeral ci Ihya tamit voilà kon nag mu ngi noonu le léegi kon mu ne taxibatin kon première masala ngoog ci feebar caay-caay yu rëy yi namimatin rambaaj voilà jël wax fii toxali wax toxal fee dans le but yàq diggante voilà gis ñu neexoo nga fexe tas seen diggante ci ay nettali yoo doon wax waaw ndax ay mag gi rakk lañu neex seenu ànd neexu la yow shaytaane maride bi nga doon yow mi nga xam ne yow lu iblisul lain di utilise voilà kon nag mu ngi noonu le mooy loolu la waaw te yonent bi alei saatu salaam te xadiis Seydina fa nekk saxiixayni neewoon na moom xaw ma kande waaye laa yadxulul jannata xattaat mu ne du dugg aljana mukk ki nga xam ne mooy nammaam bi ki nga xam ne mooy toxal ay wax dans le but de yàq digg ay diggante kooku moom baaxul baaxul biir baaxul bëgg bëccëg kon namimatin kon misaal ci yu mag yu bon yi namima wa kadib ak nar li wax loo xam ne dafa wuteeg li am waaw waaw loolu nag façon kadib yi nga xam ne moom la al moom la sunna permettre l'islam lool bokk ci mooy sax comme koo xamante ne nii moom dañuy waaj a sa benn mbokk nga daal di wax ne waaye loo xam boo ko bàyyi gars yi dañ koy faat te ñooñu ay tooñkat lañ doo ñëw naan non man moom suñu suis man gis nga ay nekk fi di ñàkk wax dëgg man sama yoon non man moom dëgg rek déedéet. kooku da ngay wax lu amul ngir sa bokk jullit ni ñu nar a tooñ moom mu moom mu rëcc voilà waaw ak tamit wax loo xamante ni ngir defar diggante boo xam ne dafa yàqu nga ñëw ne kii de wax na lii wax ci lu rafet kenn ki ne diw la ko wax te kenn la yebal yaa ko yaa ko créé loolu baax la dem ca kële yi nga ne ko diw wax na nga boole leen ku nekk jàpp ne kii wa wax ndege kenn waxul dara yow yaa ko def kooku dañ ko ciy fay waaw ak ki nga xamante ne day foo ak boro ak soxnaam waaye paa mu koy mu koy tromper di ko digg yoo xamante ne nii moom moo gën a tay ne déedéet voilà loolu voilà mooy yoo xam ne bon c'est tolérable waaye paa nga dóor fi ngandum poisson d'avril ba pare ñuy wax nga ñëw naan bon c'était quoi c'était oh c'était au début du mois d'avril quoi vous deviez comprendre déedéet dañ naan la kon xonaaka sa waay sa waay baal sa caaxaan yi ngay wax hmm?